possibilité aklu min zabaihi ahlil kitab lekk li nga xam ne waa ahlul kitab ñoo ko rendi comme ni ko alxuraan waxe wa ta'aamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa ta'aamukum xillun lahum mu ne ta li nga xamante ne nii mooy euh, euh, zabaih mooy yi nga xam ne waa ahlul kitaab dañ koy rendi mu ne loolu xillun lakum dagan na ci yéen jullit ñi ahlul kitaab nag mooy juif yi ñi nga xam ne les gens du livre juif yi wala chrétiens yi ñoom bu ñu rendee mais respecter li nga xam ne mooy seenu ñoom li ñuy rendee ndax buur yàlla moo ne ah, qul laa ajidu fii ma uxiya ilayya ala ta'im muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman aw laxma xinziirin fa innaha fa innahu rij aw laxma xinziirin fa innahu rij uhilla li gayrillaahi bi fa man isturra gayra baaxin wala aanin fa inna allaha gafuurun rahiim suñu boroom ne qul waxal laa ajidu trouvé wu ma fii ma uuxiya ilayya ci li nga xam ne moom lañ ma wax yu ci loo xam ne lu xaraam la lu ñuy lekk lu dul mu nekk maytatan médd aw daman mas aw daman mu ne wala deret aw lax laxma xinziirin walla yàpp mbaam xuux mu ne loolu dafa nekk loo xam ne fisq la u u uhil la li gayrillaahi bi dañ ko dañ koo rendi te buur yàlla taxul ci turu leneen kon mooy yow lool bu dee yow ci jullit ñi lañuy wax lool mooy yéeféer bi duñ ne ahlul kitaab la mu naan bismil masiix azbaxu bismil masiixi maa ngi rendi ci ci ci ci turu ci turu kan almasih alayhi salaatu wasalaam sayyidina Isa alayhi salaam kër affaire bi baax na non baaxul kuñ fi tudd keneen maa ngi rendi maa ngi rendi ci barkeb sëñ bi loolu li nga rendi baaxul ndax buur yàlla moo ne bu leen lekk ci loo xam ne dañ ci tudd ñu ci turu yàlla mooy turu yàlla képp lañ ciy tudd loolu la mooy booy rendi bismillah allahu akbar loolu nga yox mais ay bismillah di rendi ci ci ci darajaay diw déedéet rendi googu mu di nga jox gaay eh, eh, eh, kon nag bu dee yow jullit bi jullit bi moo mel noonu moom ak rendem mooy du du jullit bu rendi mu ne baax na tudd ci wala mu ñëw tay ko tudd ci turu yàlla mooy médd la léegi yow bu dee lool la kon lan moo ngay wax ci waa ahlul kitaab dangaa foog ne lu ñu rendi noonu rek mooy ñoo xam ne léegi nag nga ne ma loolu nan lañ koy vérifier ma ne la jarul vérifier mooy ne bu dee ne comme dëkk bi dëkkub chrétien la te ñoom xam nañ ne dañuy rendi waxuma comme France de nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy asphyxier affaire yi non waxuñu waxuñu loolu nga xam ne nga xam ne dañuy asphyxier affaire yi waxuma loolu mooy par exemple comme Égypte ñu ne bon ci copte yi ñoom dañuy ñoom dañuy rendi chrétien yi chrétien copte yi comme ñu ne copte yi Égypte ñoom dañuy rendi mooy ne ñooñu soxlawul que tout le temps mooy bu ñu xamee ne ñoom ni ñuy rendee baax na dañuy tudd tur yàlla rendi mooy aajootuñ tout le temps fu fu ab yàpp bu copte kii ñu naan est-ce que nañ seet nañ leen ko laaj noonu loolu aajowu ko loolu moo tax réewum jullit soxlawoo comme boo nee Sénégal soxlawoo di laa di ndax lii xalaal la am déet ndax al zahiru mooy liñ li feeñ comme que réewum jullit la mooy lañ fay rendee loolu jullit a koy rendi te dina respecté mbir yi loolu moo tax doo dem ci benn restaurant naan leen est-ce que fii xalaal la am déet wala nga demum génte naan est-ce ni ñu rendee affaire bi baax na non alors que bu dee le contraire dëkk boo xam ne ay yéefara fëpp boobaa nag da ngay leerlu bu dee ne du ay jullit fi nga dem duñ ay jullit da ngay leerlu que ne est-ce que lii nan lañ ko rendee fan façon yàpp voilà kon mooy mu ne wa minha na ci jawaazu al akli min zabaih ahlul kitab lekk ci li nga xam ne waa ahlul kitab ñoo ko rendi comme femme bi mooy moom moo jox kado am xar la rendi ngir yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam neew noo ko yahuudi ya la du ko lekk non mais da ci lekk da ci lekk pour war ne loolu mën naa nekk mais ak condition mu remplir li nga xam ne mooy rendi nañ ko correctement mu bañ a nekk loo xam ne médd la wa xalli ta'amihim dañ ciy gis ni tamit xilli wa xilli ta'amihim que ne tamit seen ñam yi dafa dagan mooy ne fekk amul yoo xamante ni nii lu ñuy tere la xam luñ def sàngara wala loo xam ne poor la wala yooyu sinon bu dul loolu mooy lekk chrétien yu la yónnee nga lax dem sa kër kër chrétien mu woola añ nga gis ceebu jën bi lekkal ba suur géex sant yàlla mooy amul naa ne eh, gars yi chrétien lañ mooy loolu amul nga naan eh chrétien la ñuy seen togg gi wóorul non wóor na wóor na moom kay bu dee mbaam te en général boo demee xamee ne jullit la bu dee ah en tout cas Sénégal quoi ñi ma ci jotoon a xam mooy dinañ la wax ne bon lii nii lii nii poor la wala yu mel noonu mooy ñoom en tout cas ñoom seen lekk te alxuraan loolu la wax wa ta'amuhum wa ta'amul ladina utul kitaaba xillul lakum wa ta'amukum xillul lahum